abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shafi'iyu rahimahu allahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi lbaabi alhaadi walxamsiin waanhu radia allahu aanhu an alnabiyi sala allahu alayhi wasallama fiima yaxki an rabbihi tabaaraka wa taala annahu qaal aznaba cabdun tanba faqaal allahumma agfir li danbi faqaala allahu tabaaraka wa taala adnaba abdii danban facalima anna lahu rabban yaghfiru dunuuba wa ya'xudu bizanb summa caada faznab faqaal ay rabb ighfir lii danbii faqaala tabaaraka wa taala aznaba abdi zanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru zanba wa ya'khudhu bi-zanb thumma 'aada fa-aznaba faqaala ay rabb ighfir lii zanbi faqaala tabaaraka wa ta'aala aznaba abdi zanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru zanba wa ya'khudhu bi-zanb qad gafartu li abdi falyaf'al maa shaa muttafaqun alayhi wa qawluhu ta'aala falyaf'al maa shaa ay maa daama yaf'alu hakazaa yudnibu wa yatuubu aghfiru lahu fa inna at-tawbata tahdimu maa qablahaa qaala al-imaam al-haafiz an-Nawawi <coughs> radiyallaahu anhu wa rahimahu di ñu andil xadis bi nga xam ne moo tegu ci biñ gisoon bi weesu ci buntu raja buntu yaakaar ci garab gi nga xam ne moom lañ nekk ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum ci jotaay bi ñu génn gisoon nañ xadis numéro 420 mu nekkoon xadis Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu euh, am na bu njëkkoon a gis mais mooy biñ mujjee woon gis ah ñeenti téeméer ak ñaar fukk bimu ne woon wa anhu annahu qaal sami'tu rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ja'ala allahu rahmata mi'ata juz gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna tey ñu war gis xadis bi ci tegu ba léegi ci moom la ko jële mooy xadis quatre vingt et ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak benn mu ne waanawu xadis bi mu ngi koy jële ci kim jëlawoon xadis bi ñu génn di Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu riwaaya Salman bi loolu da koo tuddoon rek mais du boobu de xam nga waxoon na le wa rawaahu Muslim biñ génn bi ba aydan min riwaayati Salman al-Farisi radiyallahu anhu loolu du woon cosaanu xadis bi cosaanu xadis Seydina Abu Hurayra mu wax la ne Seydina imaam Muslim solo na koy jëlee ko ci beneen saxaaba mais wa anhu bul wax Salman de non wa anhu mooy Seydina Abu an an nabi muy jële ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam fii ma yaxki la nga xam ne moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi koy nett di ko jële di ko nettali di ko jële an robbe ci boroomam tabaaraka barkel na wa ta'ala ta kawe na te yéegut lii lañ naan xadiitul qudsi gis nañ ci yu bari annahu qaala mu ne nee na aznaba abdun dhanba mu ne aznaba dafa bàkkaar def abdul jaam zanban ab bàkkaar fa qaala ba mu ko defee mu ne allahumma ighfir li dhanbi allahumma eey sama borom ci tur yu sell yak melo yu kawe ighfir yal nag ma jéggal lii ñeel ma dhanbi sama bàkkaar bii ma def fa qaala allahu borom bi tabaaraka barkeel na wa ta'ala ta kawe ne ba jaam bi waxee lool mu ne a ah, aznaba abdi zamba sama jaam bi de dikk na ab bàkkaar def na bàkkaar waaw fa alimata xam ne am na lahu rabba ke ne am na boroom boo xam ne yaghfiru dhunuba mooy jéggale mboolem bàkkaar yi waaw wa yaxusu waaye moo man a yaa mooy ki nga xam ne man ngaa def bàkkaar mu jàpp la ko de dóor la ci teg la ci daan ya ya nga xam ne moom la ci dégg Allahu akbar day pardonné bàkkaar yi de waaye nag man na laa duma waate day duma waate it ndax bàkkaar yi bàkkaar bu jaam def borom bi man na koo fay mu ne loolu la borom bi dox summa ginnaaw gi aada jaam bi ginnaaw bi mu defee bàkkaar bi wax lii borom bi wax lii mu delluwaat defaat <laughs> fa aznaba mu dellu fa aznaba mu delluwaat defaat bàkkaar fa qaala ba nga ko defee mu ne ay rabbi ay sama borom woo ko ighfir li zambi ay way sama borom ighfir li yàlla nag ma jéggal zambi sama bàkkaar ñeel ma sama zambi sama bàkkaar bi ma fa qaala tabaraka wa taala mu ne borom bi nga xam ne nag moo kawete yéegul ne aznaba abdi zamba mu ne aznaba daal dinay def abdi sama jaan zamba ab bàkkaar fa alimata xam ne am na lahu rabban am na borom yaghfiru zamba boo xam ne day baale bàkkaar wa yaxusu bi waaye man na laa jàppe ci bàkkaar boobu daal di lay duma de waaw summa ginnaaw gi aada mu dellu ñetteeli yoon fa aznaba mu defaat bàkkaar fa qaala jàmba waxati ne ay rabbi ay way sama borom woowati naa la ighfir lii dambi waay waay borom bi jéggalatil ma sama bàkkaar bi mu ne fa mu wax tabaaraka wa ta'ala ki nga xam ne moo barkeel te moo kawete yéegul ne aznaba abdi zanba sama jaam bi de defati na bàkkaar aznaba bàkkaar na abdi sama jaam zanba dikke na beneen bàkkaar dikke na bàkkaar fa alima waaye ba mu ko xam na ne am na lahu rabban am na borom boo xam ne yaghfiru zanba mooy jéggale bàkkaar wa yaxudu bi zanb waaye it mooy jàppe ci bàkkaar bi ci duma waate xat te ñetteel bi mu ci la teg ne qad ghafartu li abdi qad dëgg-dëgg ghafartu jéggal naa li dam li li abdi ñeel sama jaam bi léegi nag ah fal yafal na def moom sama jaam masha lu ko soob jéggal naa ko imaam an-Nawawi nag mu ne bala ñoo jàll <laughs> mu ne wa qawluhu ta'ala woroom bi nag waxam ji mu wax ne fal yafal masha na def lu ko neex ay liñ ci jublu mooy lii lii lay tekki maadaama fekk deñut moom jaam bi yafaalu hakada di def bàkkaar lu mel nii mooy lan di def lu mel nii mooy lan yusni bu di bàkkaar wayatuubu di di dellu ci boroomam saa su ko manee def aghfiru lahu dinaa ko jéggal loolu lay wax naan fal yafaal kon na def ma sha Allah ko soob waaw lu tax mu ne fa inna tawba imaamu Nawawi ndax bàkkaar ndax tuub tahdimu day mabb maa qablaha li ko jiitu waaw bàkkaar lu mu rëy rëy rëy rëy rëy rëy waaw waamee tuub bu ñëwee da koy faxas waaw bakkaar lu mu ponkala ponkala ponkala ponkal tuub bu ñëwee da koy rajaxe waaw kon nag mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari ak al imaamu muslim rahmatullah alayhima bokk nañu ko daal di solo bokk nañu ko solo léegi laaj bi mooy est-ce que ñoom ñaar kese ñoo ko solo ñu ne la déedéet al imam première njàngat taxëj al imaamu Ahmad seen sëriñ daal dina koy solo al imaamu Buxaari rahimahullahu taala mu ngi ko indi ci kitaabu tawxiid baabu qawlillahi taala yuriduuna an yubdi an yubaddilu kalaam allah alhamdulillah foofee la ko indi mu ne haddasanaa Ahmad ibn Isxaaq mu nekk imaamul Buxaari mu nekk ñu nettal ma Ahmad ibn Isxaaq di Ahmad ibn Ishaq ibn al-Husayn ibn Jabir ibn Jandal as-Sulami rahimahullah Abu Ishaq ah, rahimahullah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Amr ibn Asim hmm, moom imaam al-Bukhari ñoo bokk cosaan mu nekk ki ñu nettal mooy Amr ibn Asim di Amr ibn Asim ibn Ubaydillah ibn al-Wazza' Abu Uthman alkilabiyu alqaysiyu albasariyu rahimahullahu taala qaala man haddathana hammam mu ne nettali nañu hammam bi hammam ibn yahya ibn dinar al-uudhiyu abu abdillah am ñu ne abu bakr abu bakr ash-shaybaniyu albasri rahimahullahu taala qaala haddathana ishaq ibn abdillah mu nekk ñu nettali mooy ishaq ibn abdillah mooy ishaq ibn abdillah ibn abi talha ah. bàyyi euh, jiitle Seydina Anas Abdallah bi moo judd woon ca xew xew googule yaa fay boo koy fàttale ko kon Ishaq ibn Abdillah mu ne moom moo ko nettali rahimatullahi ala al-jami' mu ne sami'tu <coughs> dégg na Abdurrahman ibn Abi Amra mu ne dégg na Abdurrahman ibn Abi Amra di Abdurrahman ibn Abi Amra ah, al-Ansari an-Najjari al-Muzani almadaniyu alqaas rahimahullahu taala qaala mu ne sami'tu aba hurayra mu ne dégg naa aba hurayra radiyallahu anhu addawsiyu hmm? addawsiya qaala mu naan sami'tu rasulal sami'tu nabiyya mu ne dégg naa annabiyya ki ñu solo sallallahu alayhi wa sallam yàlla na boroom bi julli ci moom te sëlmal annahu qaala mu ne nee na inna abdan hmm? dafa am benn jaam boo xam ne asaaba zamban boo xamante ne dafa jote benn bàkkaar bu mu def wa rubbama qaala aznaba zanban mu ne léeg-léeg nag mu ne au lieu asaaba ban mooy jote na def na dikkal na benn bàkkaar rubbama mu ne aznaba bàkkaar def na bak zanban ab bàkkaar ma nga worof du ne xam nga ñoom <laughs> aznaba verbe lañ jël def ko maf'ulun mutlaq après aznaba zanban nag du ne bàkkaar bon man nañ ne bàkkaar na waaw def la ñuy mais bàkkaar na bàkkaar loolu wolof du waxe noonu voilà moo tax aznaba zanban mooy dikk na benn bàkkaar fa qaala mu ne rabbi ay sa boroom sama boroom aznabtu man de daal dinaa dikke bàkkaar de waru ba maa qaala nee na wala boog léeg-léeg mu ne asabtu mooy jote naa laal naa de ab bàkkaar faghfir lii ay waaye suñu boroom yàlla nag ma jéggal waay fa qaala rabbuhu boroomam ne alima abdi ah sama jaam xam na kon am lahu rabba voilà fii riwaaya imaamul Buxaari bi <laughs> alima ah xam na alima <laughs> mooy moom daa am hamza yooyu da ko cee def ah alima ah mooy ah, ah kon xam na abdi sama jaam am na lahu rabban ka am na boroom boo xam ne day jéggalaat damba bàkkaar wa yaxudu da mooy jàppe ci bàkkaar waay waay eh, eh, li abdi jéggal naa ki nga xamante ne mooy sama jaam summa makasa ma sha allahu waaw mu toog nag xam nga lu tax ñuy fi firi lii mooy dafa xaw wuteeg euh, bi ñu yor ndax boobu imaam bi ñu gis ci Riyaad bi ndax boobu ci euh, mooy bu imaam Muslim bi rahimahullah mu ne su ma ginnaaw bi makasa masha mu daal di passé toog daal lu ko soob yàlla masha allah summa asaaba zamran jaam bi defati beneen bàkkaar aw wala boog mooy mu laalati bàkkaar aw wala boog aznaba zanban mu defati bàkkaar fa qaala mu ne rabbi e yow sama boroom borom aznamtu aw asabtu mooy bàkkaar naa de aw asabtu wala laal naa bàkkaar aaxara beneen bu wuteeg dee de faghfir awaay saa borom waaye jéggalati ma waaye fa qaala mu ne ko alima abdi borom bi ne ah sama jaam kon xam na anna lahu rabba kene am na borom yaghfiru dhanba buy jéggale bàkkaar wa yaxuzu bihi waaye di ci jàppe de man na koy jàppe duma ko nag de waaye kon nag comme que moo xam lii ba ñëw di dellu naan mu jéggal ko ghafartu li abdi ay waay jaam bi toog lu ko soob lu soob yàlla boog ma sha allah lu soob yàlla thumma aznaba zanban mu defa ci ñetteelu yoon beneen bàkkaar ah léegi nag bam mu defee lool xaala mu ne ah rabbi ay sa borom asabtu za aw xaala aznabtu axara de ay sama borom defatinaa wala boog ah defa euh, euh, mosatinaa wala defatinaa beneen bàkkaar de faghfir lii ba léegi waaye borom bi kon jéggalati ma fa xaala mu ne alima abdi borom bi ne ah sama jaam xam na anna lahu rabban yaghfiru dhanba am na borom boo xam ne day jéggale bàkkaar wa ya'khudhu bi waaye di ci jàppe waaw man naa jàpp nit ki ci loolee daal di koy caw daal di koy yuruma daal di koy musibaal ghafartu li abdi jéggal naa sama jaam salaasan ñetti yoon fal yafa fal ma sha na def lu ko soob nii la al imaamu al Bukhari ta'ala daal di indee kan Muslim ibn al-Hajjaj Abul Husayn rahimahullahu ta'ala mu ngi ko ci kitaabu tawba baabu qabuli tawbati min adh-dhunub man haddathani yoolu surah yee ko def moom kitaabu tawba le bindo wal imaamul Muslim man haddathani ki ma nettali man dong di Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullah ma Abdul A'la ibn Hammad ya Abdul A'la ibn Hammad ibn Nasr al-Bahili Abu Yahya al-Basri rahimahullahu ta'ala qala man haddathana Hammad ibn Salama ñu ne ki ñu nettal mooy Hammad ibn Salama di Hammad ibn Salama ibn Dinar al-Basri Abu Salama al-Basri rahimahullahu ta'ala an Ishaq ibn Abdillah ibn Abi Talha gis nañ ko sànq an Abdurrahman ibn Abi Amr gis ko sànq an Abi Hurayra ah ñoom itam ñii ñépp gis nañ mooy càllale imaamul Bukhari bi mu ngi noonu gis foofu tuddoon nañ fi ñi radiyallahu ani ano ah, ani nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ma yahki wax naa wax nañ le bii nii la imam an-Nawawi indi ci fi nga xam ne mooy Riyad bi mu ne fi ma yahki an rabbihi azza wa jalla qala adnaba abdun dhanba fa qala allahumma ighfir li dhanbi fa qala tabaraka wa ta'ala adnaba abdi dhanban fa alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bi dhanbi ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك voilà qaala Abdul A'la la adri qaala fi thalithati aw ar-rabi'a i'mal ma shi'ta voilà Abdul A'la mi nga xam ne moom moo ma ko man imaam Muslim nee na xamulatul nag ndax est ce que dafa wax ci ñetteelu yoon bi la ne i'mal ma shi'ta defal loola neex wala boog aw ar-rabi'a wala ci ñeenteel bi kon nag mu ngi hmm, eh, mooy li nga xam bi mooy kii bi hadis bi léegi xadis bi ginnaaw première njàngat boobee ci taxrij bi ana ban lëkkaali yi mu ne euh, mooy euh, ak bunt bi ñu ne mooy yaakaar waaw mooy nit ki de toute façon ñi mucc ci bàkkaar daanaka mën nañ ne ci luñ jooyal amul <laughs> waaw kaara lu yow nag loo def def bàkkaar bul fàtte wa qul li ibadiya alladhina asrafu anfusihim biñ gisoon bi ñuy ubbi bunt bi waxal yow yonent bi alayhi salaatu salaam sama jaam yi nga xam ne ñoo ëppal ci seen bopp waxal sama jaam yi nga xamante ne ni asrafu ëppal nañ ala anfusihim ci seen bopp la taqnatu min rahmatillah bu leen bu leen désespéré ci yërmande yàlla ndax inna allaha ndax borom bi kat tabaaraka wa taala yaghfiru dhunuba jami'a mooy jéggale mboolem seen yaakaar gu rëy gi nga xam ne moom la jaam yi war a am ci borom boo xam ne loo man di def lu mu rëy rëy rëy waaw zamban waaw an nakira da def nakira ba pare ci loo xamante ne ah, fi fi fi mooy ci boo xam ne c'est pour jool façon bakkaar boo man di def la alnaba abdi zamban waaw sama jaam def na ab bàkkar bu mu man ni doon benn génn ci waaw yow loo man di def buntub yàlla ubbeeku na ngir yow bul désespéré wu ñëwal defal ni jaam bii muy wax ba mu ko defee fa alima mu xam ne anna lahu rabban yaghfiru dhunub waaw mu xam ne mu ne allahumma ighfir li ñaw borom bi jéggal ma mooy ndax def bàkkaar bi dëgg la infraction la moo raw infraction mooy li borom bi ne bul def la def mooy borom bi nga xam ne moo la bind indi la am ñu ne bu mu ko def yow nga def ko xam nga loolu lu ko la <laughs> mais le fait que nga reconnaître parce que manoo tuub manoo ñaan njéggal lu dul al al al nga nga reconnaître ne yaa def al i'tirafu bi dhanb côté bii taxoon nañ ci bi ñuy gis dañu doon wax affaire nan lay tuube nit ki bu tuubee nan lay tuube est rek ne astaghfirullah wa atubu ilayhi c'est bon te deewu koo nekk ci lim nekk di def maa ko quoi saamu ak ndi ceeg benn benn ak yëgadi gu gu gu jéggi day ko waxuñu ko voilà mooy kon bi nga defee infraction bu garaaw bi bàkkaar bu rëy bi nga xam ne sa borooma ne bul def nga def mais nga am humilité ak wàññ ak wàcc sa bopp premièrement ko reconnaître que li ma def jaaduwul ndax am na ñoo xam ne étape boo xam nañu ko ñoo la gën a tay liñ nekk bi jaaduwul ñoo la gën a tay ne liñ nekk dafa xaram waaye amuñu humilité wàcc seen bopp ak toroxlu seen kanamu borom ñëw ne ko ah borom bi ñun dañoo def lu ñu warul woon def jéggal ñu loolu am na ñoo xam ne amuñu loolu borom bi tawfiixaliwul leen la loolu dëppaalewul leen ak loolu kii nag borom bi dañu wax ne loo man di def ci bàkkaar lu mu rëy rëy rëy àndal ak lii rek <laughs> wàcceel sa bopp ñëw sa buntu borom en tant que jaam xam ne doo dara yow yaa matadi moom moo mat lu tax borom bi bind la lu dul loolu wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma jinneeg nit lu dul ngir ñu may jaamu jaamu mooy la al ibadatu mooy al ak toroxlu ak bopp xam ne doo dara borom bi moom la du yow te nag ki def bàkkaar bàkkaar bi indi ko ci boromam est <laughs> mooy bàkkaar ba mu def tax mu fàttale ko xam ne def na njaaxum def na tojaage ñëw ci buntu boromam dellu ci moom ba ne borom bi. allahumma ighfir li borom bi yàlla nag ma jéggal woo ci turu bokk ci teng ni ñaan ak njéggalu ngay tudd turu borom bi allahumma ba pare di ko dagaan ighfir maa ngi lay ñaan man jaam bu doyadi bii duma dara te wàcc te suufe waaye waaye yàlla nag ma jéggal paa boobu bu ko jaam defee doy na sëkk bi day kontaan waaw borom ba nga xam ne def nga loo xamante ne mooy def nga lu mu ne bu ko kenn def waaye bi nga defee loolu ñëwaat ci buntam day bi day kontaan ci yow waaw ne aznaba zambi abdi zamba ah sama jaam de waaw mu tafale ko ci boppam ni abdi ndaw karaama ndaw teraanga zamban ab bakkaar waaye moom fa alima anna bu rabba xam na ne am na boroom mooy kooku malgré mu ngi ci biir bakkaar bi xam na ne ah am na borom kooku la waaw yi nag du ay super héros <laughs> ay malaa'ikatu rahmaan yu borom bi waaw dañuy defi juum dañuy defi njuumte di a jéggalu borom bi di leen jéggal ni ñu koy gis a xadiis bi ci tegu xam na ne am na borom boo xam ne yaghfiru mooy jéggale bàkkaar yi di suturaale wa yaqudu bi ba pare di jàppe waaye ah ñaata nit ñoo def loo xam ne borom bi duma leen ca lañ def ah fa damdama alayhim rabbuhum num ci teg bi zambihim dana jaay woo yére daf leen di buggal borom bi dalee na alak rajaxeleen bi zambihim teg leen buggal moom tar ci sababu seeni bàkkaar kon kay kooku yàqul bi zamb waa ay na Aad ay na Samuud ay na Firawun ana ñoom waaw wa firawna dil awtaad alladina taxaw fi lbilaad fa aktaru fiha alfasaad fa sabba alayhim rabbuka sawta adaab ñoom borom bi nekkul yaxudu bi zamb mu ne firawna moo bëri ak gaayamu limoon waa Aad ak irama zaatil imaad waaw nga xam ne borom bi mbind gi leen mbindoon ak kàttanal leen allati ak seen réew maa yooyu na mu meloon ne borom bi melaloon allati lam yuxlaq mithluha fil bilad borom bi bindul ñu mel ni ñoom ci réew yi ci gox yi waaw waaw nga dégg gaa taxaw di ponkal ponkal lu naan man aksaru minna quwwa ana kan moo ñëpp doole <laughs> borom bi nee na ma sotti ci seen kaw ak Firawna mu yées ma sawta azab sama yar yi mbugal ci la sababu liñ def kon kay kii sama jaam bi xam na ne boroomam da day jéggale waaye wa yaxudu bi dambi de <laughs> man naa jàpp nit ca bàkkaar ba mu def waaw kon xam-xam boobu am na ko boroom bi ma am am na côté buñ naan jamaal am na côté buñ naan jalaal man nag ci jamaal gi laa wékku <laughs> waaw ndax yaakaar waaw ragal na de am nag ragal ndax ragal gi mooy xaw waxoon naa la ñaar yooyu ngay demee ci sa borom janaa xay xawfin ak rajaa ngay demee ñaari laafu ragal ak li nga xam ne mooy yaakaar ragal na parce que boo tax mu xam ne def na infraction def na lu war loolu nag puus ko jañ ko ci buntu boroomam ndax am na yaakaar bu wéy xam ne ne kii de ak jégg laa koon la te mooy ki ne woon sabaqat rahmati ghadabi waaw comme niñ ko gisa woon ma ne sama yërmande moo ëpp doole moo féete kaw moo gën a noot ci sama jaam yi que sànj ci seen moom mu xool daj bëtam ci loolu malgré bàkkaar bi mu def ñëw ci bunt boroomam daal di koy ñaan mu jéggal ko boroom bi jéggal ko waaw mu delluwaat ci bàkkaar bi wala mu defaat beneen bu gën a pata wala beneen waxaat li mu waxoon borom bi waxaat la mu waxoon ah sama jaam de xam na ne def na bàkkaar waaye xam na ne borom boo xam ne day jéggale bàkkaar waaye day mën na jàpp nit ca bàkkaar ba mu def ba ñetteeli yoon suñu boroom ne ah qad ghafartu li abdi dëgg dëgg de jéggal naa sama jaam falyafal ma sha na def lu ko soob Allah falyafal ma sha boobu nag comme l'imam an-Nawawi leeral loolu la c'est carte blanche buy boroom bi joxe ne léegi bon gars samay jaam def leen def dikkaleen yi may xaraamal dara newu ci déedéet mooy fekk yaa ngi ci xaaluwaa jii nii xaal bii mu nekke comme l'imam an-Nawawi rahimahullah wax di def bàkkaar di delluwaat ci borom bi di jéggalu lu mu ci man di demee fokk mu ngi nekk am yëg-yëg sincérité boobu dëgg bu digganteem ak boroomam ah loolu noonu borom bi euh, euh, euh, da koy jéggal waaw mooy yow dëgg yow yow nekkal koo xaman wa euh, euh, euh, nekkal ku ku waaw nekkal ku sincère sa digganteeg sa borom mi nga xam ne moo ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla nekk leen koo xamante ne nii ah ittaqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin waaw moo tax xadiis boobu le nekk sunan Abu Dawud ak sunan Tirmidi rahimahullahu ta'ala eh, mooy xadiis Seydina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu waaw fay nga ne yaa ngi dooru dégg xadiis Seydina Abu Bakr ñaawey ah c'est vrai bariwul luñuy luñ naan xadiis bi Seydina Abu Bakr ko solo bariwul de ah mais nag kaay ma wax la benn mbir bul jàpp ñu Seyna Abu Bakar euh, Seyna Abu Hurayra ëpp lu mu nettali lu ëpp lu mu nettali fekkul mu ëpp lu mu jàpp de <laughs> ah mukk <laughs> Seyna Abu Bakar kaana a'lamu saxaaba saxaaba saxaaba yëpp moo leen gënoon a xam waxu Yonent bi saa te moo leen moo leen gënoon a taxaw moom léegi lan moo waral kon moom ay xadiisam bariwul <laughs> gis nga moom li dund ginnaaw Yonent bi saa ñaari at. ñaari at te te amoon na lu ko doy sëkk ka nekk fi di nettali am yonent bi saa saam nee na bi yonent bi saa saam àddina gis nga trouble yi ni mu baree woon ci maani'u zakat ak urubul ridda yi mu yi mu jàmmarloo woon ñi nga xam dañoo taxaw nekkoon ay jullit doon dóor a tuub ne léegi génn nañ ci diine ji loolu doy ko sëkk ak projet yu rëy yi comme dajal alxuraan boolee mbooloom jullit li nga xam ne naroon naa tas ak yooyu yëpp deux ans yi mu génn àddina kooku tal na nekk fi nga foog ne mos nekk fi na di nekk ci jàkka yi di jàngale naan yonent bi saa saam nee na mais li mu déggee ci yonent bi saa saam mbindeef déggewu ko ci moom <laughs> waaw kon boo seetloo ñëpp liñ nettali boo ci génnee Seydina Abu Hurayra mais ñi ci des ñëpp ay jeune lañu woon waaw. Abu Hurayra yalihi ibnu Umar ah wal muksiruuna min fi riwa min riwaayati wala fi riwaayati al-asar Abu Hurayrata yalihi ibnu Umar wa anasun wal xabru kal xudriyi wa jaabirun wa zawjati nabii ni ko al imaam as-Suyuuti borom alfiya bi waxe rahimahullah waaw mais ñi nga xamante ne nii ah ne wal na ñi nga xam ne ñoo bari lu ñu solo jële ay xadiis yonent bi saa saam seen seen président mooy Abu Hurayra waaw yali ibnu Umar ginnaaw gi Seydina Abdullah ibnu Umar ah ak ñoom Seydina euh, Jaabir ibnu Abdillah xam nga ñuy yëpp boo ci génnee Abu Bakar Seydina Abdullah ibnu Umar mag la woon mukk <laughs> mukk moom moom moom moom nekkuloon Seydina Jaabir pare Seydina Abu Sa'id al-Khudri pare Seydina Abdallah ibn Abbas pare Sayyidatu Aisha pare radiyallahu anil jami' ñooñu ëpp lu ñu nekk waaw mais euh, euh, hadiis Seydina Abu Bakar am na waaw benn ngi <laughs> mu ne qaala Rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam même bu dee càllale bii des na voilà. mooy dese naa dëgër mu ne qaala rasulullahi mu ne ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam nee na maa asarra man istaghfara wa in aada fi al-yawmi sab'iina marra waaw mu ne maa asarra mu ne yonent bi saa saa nee na kooku saxul persisté wul saxul ci bàkkaar maadaama nit ki man istaghfara saa bu defee bàkkaar jéggalu am sincérité ak xol euh, bu bu laat sincère dëggu ak diggante boroomam ñëw jéggalu bàkkaar ba mu def mu ne kooku lu mu ci def wo wa in aada même bu dee daa delluwaat ca même bàkkaar ba fil yow mi ci bés bi sab'ina marra soixante-dix fois kooku kenn du ko considérer ki koo xamante ne day wëy di nuur ci li nga xamante ne nii mooy bàkkaar waaw mooy sax fi te doo dellu mukk doo rëccu doo dellu ci sa boroom kooku moom kooku moo ci sax waaye ki nga xamante nii hein day rëccu mbir bi metti ko waaye mbir mi dafa mel ne addiction la ci am bëgg na koo bàyyi de xam ne ne baaxul mais daal ba kanam bi yàlla am maara bi suuf noot na waaw muy dellu nag ci boromam ngir mu sauver ko ci loolee kooku moom nekkul ku persister ci bàkkaar même bu dee dellu na ci bàkkaar boobee ci bés bi soixante-dix fois kon nag fal mooy ci xaal boobu moo tax yeneen suñu moom la boroom di naan fal yaf'al ma sha qad ghafartu li abdi man de seen boroom xat dëgg dëgg xafartu jéggal naa ni abdi yi ngir sama jaam kon nag léegi fal yafal hmm? wala fal yaamal na jëf macha lu ko soob kon nag mu ngi noonu te eh, tekkiwul ay aywa léegi soogul di def lu la neex sa yoon newu ci yow daal sa affaire baax na mooy nga nekk ci xaal bi xaal bi mu ne jaam bi saa bu defee bàkkaar delluwaat ci man kon nag yërmande yàlla rëy na kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu teg ci hadis 422